li imam ibnu Uyayna mu ne maa ajaaba ibnu Uyayna bi ibnu Uyayna te noonu la ko imam an-Nawawi tamit indee comme yi waaye duggul ci détail bi imam al-Hafiz indi mi jël ko ci imam at-Tabari rahmatullah ala al-jami' mu ne li imam ibnu Uyayna tontu fii ma haddathana Husayn ibn Hasan al-Marwazi li nga xam ne ki ñu ko nettali mooy al-Husayn ibn Hasan al-Marwazi qaala mu ne sa'altu ibnu Uyayna ibnu Uyayna mu ne moom dafa laaj ibnu Uyayna di Sufyan ibnu Uyayna di sëriñu waa Makka imaam Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali rahimahullah xarit imaamu dama rahmatullah alayhi nee na ma ko laaj an al-hadiis alladii fiihaa akthar maa kaana yad'uu bihi an-nabi bi Arafa laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu man dama ko laaj ñaan boobu xam nga waxoon nañ la ne la yonent saa sallam laa ilaaha illallaah ñaan la xam nga hadiis bi na ne yonent saa sallam li ëpp lu mu doon ñaan bésub Arafaat bu ma soon nekk Arafaat te loolu benn yoon la ndax aj gi benn yoon la ko def waaw ah <laughs> léegi mu lan doon ñaan laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg moom dong amul lees koy bokkaale point d'associé lii ñaan la ñu ne la waaw <laughs> waaw waaw parce que ci loolu lay nekk loolu noonu mooy ne bi ngay xamale borom bi tabaaraka wa taala reconnaître ko mais moom rek mooy ki nga xam ne moom la ñu jaamu ci dëgg moom dong amul lees koy bokkaale kon nag samay aajo mu ngi mel ni ci biir samay kooku boo préoccupé ci lool borom bi moo lay fajal say aajo ndax xam ne ne pare nga wane nga sag sag ñàkk sag aajo woo ko léegi mu defal li nga bëgg voilà mooy kon loolu yeneen saa sam ñu ne loolu la mu ne man loolu laa ko laaj ne ko waa mais loolu problème bi mooy waa loolu ñaan la ma laaj ko euh, Sufyan ibn Uyayna rahmatullah <laughs> que di la saa yow ma arafa loolu doon ëpp mais waxu la woon loolu rek la doon ñaanal mooy li ëppoon mais doon na ñaan yeneen ñaan voilà léegi xadis boobu nee na fa qaala Sufyaan Sufyaan ne na huwa dhikrun wa laysa fiihi mu ne loolu sikkar la waaye amul ñaan waaye dañ naan la dëgg la si kaw noonu boo déggee gisee baati laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika la amul ñaan bu nekk ci biir waaye xaalu kuy ñaan mu ngi ci biir ndax ki reconnaître lii lépp reconnaître que ne yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ilaa allaah wallaahu huwal ghaniyyul hamiid mu ngi ci biir yéen na aajowoo soxla yi borom bi te jaam saa su ne daa am lu mu soxlaal boromam mi yàlla léegi nag bu ma koy kañ di ko tagg di koy yëkkati loolu noonu di ko màggal loolu ci boppam borom bi moo ma gën a xam sama bopp xam na samay aajo loolu bu ma ci yemee man na ma koo fajal même bu dee ne moo ma digal ne jaamul léegi nag boo préoccupé woo ci loolu moo tax mu ne loolu boo gisee ci kaw ni si kar la waaye du ñaan walakin waaye yonent saa sallam nee na qaala nabi saa sallam ah, an rabbihi azza wa jalla man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'tiya as-sa'ili mooy li doon wax sànq xadis boobu lañ ubbee woon bi ñuy ubbi buntu bi kene a saa sa wax na ci li mu jëlee ci yonentam loolu gis nañ xadis boobu xadisun da'if la mooy xadis bi wérul ñi nga xam ne ñoo koy xasanal wala ko jàpp amaana mooy xadis Seydina bi moo ci tane voilà moo ci tane même bu dee ne gis nañ bu dee imaamu Tirmidhi imaamu Daarimi ñoom andiwuñ kàddu yooyu ñoom man shaghalahu wala man shaghalathu qira'atul qur'an an dhikri wa mas'alati ki nga xam ne li ko préoccupé mooy jàng alquran ci ni ma ak di ma ñaan te waxoon nañ la hadith ñaar yooyu yépp yu imaamu Tirmidhi yooyu daraa ci wérul en plus mooy alquran mooy sikkar bi gën a mag xeetu sikkar yépp ngi ci biir kon nan lay waxe ne ku nga ci jàng alquran ci di ma tudd alors que alquran mooy tudd bu yàgg mu gën a mag te ñaan yi ci biir gën a kon loolu taxoon nañ ci jaruñu fi taxawaat mooy xadis bi lay sa bi ah en loolu lañ ci gis ku ko xasanal nag man nga ko xasanale ci yoon yu bari yi ak surtout riwaaya imam ibnu bu bu sayyidna Umar bi même bu dee ne ka fa ne dese naa dëgër rahmatullah alayhi moom la imam ibn Hibbaan doon wax naan munkaraat yi lay lay toxo lay lay solo ci ñi nga xam ne ñooy wóor ñi wallahu taala alam imam al-Hafiz ne kooku maqbul voilà <laughs> waaw mais il faut am ku ko taabaa quoi léegi kon euh, mu ne yoneen saa sa wax na ci li muy jële ci yoneen boromam tabaaraka wa képp koo xam ne soxlaal na la sama di ma sikkar di ma tudd soxlaal la ci li ma ñaan dinaa la jox lu gën li ma jox nii ñaan ah mu ne waqaala léegi mu tegtaloo euh, loo xam ne wayu Umayya ibn Abi Salt euh, fekk mu doon tagg Abdallah ibn Junaan ma nga xamante ne moom la yoneen saa salaam bañ ko laajee na ko waa ah, ibn Junaan nag <laughs> mais moom da doon Sayyidatu Aisha ko laajoon xam nga min Bani waaye Euh, moo ne woon magum Quraysh après dafa génn àddina laata yonent ma saa saam di woote inna ibna Jud'aan kaana al-hilfu manzilahu li dayni al musmi' al la boroom xilaas di wax mooy ibnu Jud'aan boobu Abdallah ibnu Jud'aan nga xam ne réunion yu bari magu arab yi Quraysh yi bu ñu ko doon def soit ba ca Kaaba ga wala këram ndax teral ko ndax moo doon kilifa Quraysh bokkoon ci clan waa Seydina Abu Bakr waa Banu Taym léegi mu ko doon tagg moom Umayya ibn Abi Salt nekkoon benn sha'ir bu mag mu naan azkuru haajati am qad kafaani hayaa'uka inna shimataka inna shimataka al-hayaa'u idaa athnaa alayka al-mar'u yawman kafaaka kafaahu min ta'arrudika thanaa'u <laughs> mu ne fekk mu naan waaw man de xaw ma dama lay fekk bon saa xam nga ñu man lii ngir buñ bëggee ci kenn dara azkuru yi ñëw na ko man de ibnu judaan judaan xaw ma damay wax sama aajo diis la sama aajo wala rek doy na sa sa sa sa ndax yow sa sa ko mooy kersa bu yaatu tamat waaw ida asna alayka al mar'u bu nit ki la bu la nit ki taggee bakk la yow man bés kafaahu tagg googu mu la doy rek doy na ko waaw mu ñëw ah, ah, ah, di ñaan moom bu la taggee rek waaw loolu kafaahu doy na ko min taarudika sa sanaaw lool mu la gaaral di la bàkk doy na ñu muy wax aajo léegi nag <laughs> mu ne léegi Sufyaan ne fa hada huwa maxluq ne kii eh, Abdallah ibn Junaan nu mu tabe woon tabe am mindiif la xiina nusiba ila al karam iktafa bi sanaa'i an su'aal ba ñu ko askanalee teraanga tagg ko rek doy na ñu koy ñaan boo ko taggee rek doy na moom dalay jox xam na ne kii ku ñu war a jox la même bu mu ne ko fa fa fa kay kon naka lay demee ki yàlla mi bind yàlla mi bind moom sox moom moom moom moom ca la gën a tee aay ndax euh, laysal xaaliqu kal maxluuq walillahi al-masalul a'la ki bind mel wa ki bind imam al-hafiz mu ne qultu wa yayidul ihtimal ath-thani mu ne dina dëgëral tamit li nga xam ne mooy façon deuxième bii ne euh, que li Sufyan di wax nii hadith Sa'd ibn Abi Waqqas rafa'ahu mais hadith Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu bi nga xam ne yëgati Eh, wa huwa fi batni al-huut laa ilaaha illa allah anta subhaanaka inni kuntu mina az-zaalimiin fa innahu lam yad'u bihaa rajulun muslimun fii shay'in qatt illaa istajaaba allahu ta'aalaa lahu akhrajahu at-Tirmidhi wan-Nasaa'i wal-Haakim mu ne lii dëgëral tamit bu mujj bi mooy waxu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas hadiis boo xam ne daawatu Zunnuun ñaanu Zunnuun muy Seydina eh, Yunus alayhi salaatu wa salaam ba mu ñaanoon ba ko uh, jën wo daal di wannee mooy laa ilaha illa allah waaw waaw uh, mooy laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa anta ku dul yow borom subhaanaka maa ngi fii ci say géej ah uh, inni man kuntu damaa bokkoon min az-zaalimiin ci ñi nga xam ne ñoo tooñoon seen bopp fa innahu yoneen saa sam ne lam yad'u bihaa rajul muslim amul benn góor bu la nee góor nag ak jigéen a ci yam ku wommatul yàlla ci dara lu ne borom bi dina ko nangul mu ne loolu imaam at-Tirmidhi an-Nasaa'i ñoo ko soxla al-Haakim mu ne ci la foo fii lafdi lil Haakim benn ci kàddu yi say imaam al-Haakim yi fa qaala rajul rahimahullah benn waay ne yeneen saa salaam akaanat li Yuunus xaassa am lil mu'miniina amma yeneen saa salaam loolu ngir Seydina Yuunus alayhi salaam kese la woon wala boog jullit ñépp mën nañ ci xaj way ngëm yàlla yi fa qaala Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam hmm, alhamdulillah mu ne ko xanaa déggoo li borom bi wax wa kadhalika ah na ko noonu nun jil mu'minin la ñuy rëccale la ñuy muccale waaye moom gëm yàlla yi kon ñépp la voilà kon nag mu ngi noonu kon lii lim la bëgg a wax mooy estimal yi yëpp diw mën a tegu la laa ilaha illallah mooy loolu nit ki bu ceemee ndax ba tagg gi muy tagg boroomam di ko bàkk loolu xeetu tamit wane ak aajoom la ci boroomam même bu dee du lu mu prononcé ak ñaan te waxoon nañ la sànq euh, lii euh, kii doon wax euh, Euh, al imaam al Qushayri que bokk na ci da du'a li muy tekki mooy asana mooy bàkk voilà loolu lañ la wax mooy ci biir la <laughs> voilà da koy tekki tamit voilà kon mu ngi noonu wallahu taala alam léegi nag imaam al Hafiz leen day mbir yoo xam ne moom la ñuy jeexale <laughs> yoo xam ne mooy ñaan kii ay gëneelam yoo xam ne moom la am ku wax nga xam ne jamonoy tiis jamonoy tartar ñun nag léeg-léeg dañuy nekk jamono ci au lieu ñu jaar fi yoneen saa salaam jàngale léeg-léeg ñu nekk fi di lamantewu ci façon boo xam ne du ngën ji nu ñu war a lamante woo waaw jullit sa mbir da nga koo war a kal ci jëf yi lu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw koy kal lii yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jàngale te ne woon ci loolu nañ koy def moo tax dañuy nekk ci ay coono yu metti waaye fa ñuy jaar moo baaxul que les Nations Unies se prononcent problème palestinien loolu ça ne veut rien dire waaw nañu delloo suñu xool bi suñu borom daal di nekk yi nga xamante ni nii dañuy dellu ci boroom bi jaare ko ci yonent bari fa sa bu jàngale moo gën façon wax yu ñàkk solo yooyu nga xam ne laa yusmin wala yughni min ju' jariñu tus waaw di ñaan ndimbal ci ñoo xamante ne ñoom ci seen bopp bu xaal bi nga nekk ñoo la ci teg Nations Unies du ñoom ci seen bopp SD lan SDN Société des Nations du ñoom ñoo jël Palestine daal di koy tong-tongee daal di koy dagg jox fa foyer juif ñoo leen fa implanté dugal leen fa anglais yi la bénédiction des anglais colonisateurs ak tubaab yépp lépp lu ñu fa nee tey ñoom ñoo leen ko defal Nations Unies ña fa yor droit de veto ñoom ñépp waaw sans exception xanaa boo ci kii Chine ndax Chine daa xaw a yéex a ñëw waaw te ñoom sax génnuñu ci lan ngay ñëw di ñaan ñooñu ngir ñu prononcé wu ci loo xamante ne yow mooy problème bu loo xam ne yàllaa la ko seetaan ngir tamit ngir nattu leen waaw au ñu jaar yi ñu bàyyi ko fi di wax waxi caaxaan yooyu wal iyaadu billah al imaam al hafiz bi wax ñaan bi ni mu amee solo laa ilaha illa allahu alaazimu alxalim laa ilaha illa allahu rabbul arshil aziim laa ilaha illa allahu rabbus samaawaati wa rabbul ardi rabbul arshil kariim benn yaa laa ilaha illa allahu alaazimu alxalim laa ilaha illa allahu rabbul arshil aziim laa ilaha illa allah rabbu samawati wa rabbul arshil karim ñett laa ilaha illa allahul azimul halim laa ilaha illa allah rabbul arshil azim laa ilaha illa allahu rabbu samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim voilà mu ne qaala ibnu Battaal mu ne al-imaam ibnu Battaal al-Maaliki rahimahullah nee na muy njëriñ yoo xam ne ñaam bi da ko am mu ne haddathanii Abu Bakr ar-Raazi mu ne al-imaam Abu Bakr ar-Raazi da daf ma nettali mu ne kuntu bi Asbahaan inda Abi Nu'aym mu ne damaa newoon Ispahan fële ca Iran bilaadu Xuraasaan nekk ca Abu Nu'aym men Abu Nu'aym al-Asbahani <laughs> borom Mustaxraj borom uh, Hilyatul Awliyaa aktubul xadis may jàng ci moom di bind ci moom xadis wa hunaaka shaykhun yuqaalu Abu Bakr ibn Ali fekk am na fa benn sëriñ bu ñu naan Abu Bakr ibn Ali alayhi madaarul fatwa moom nag ci moom al-Futya foofee ca Asbahan moo doon boroom xam-xam bi nga xam ne lépp lu jëm ci laaju diine moom lañ doon dellu bu ñëwee ba moom lañ doon dellu ci moom. fa sa'a bihi inda sultaan fa su'iya bihi fa su'iya bihi inda sultaan am ñoo xam ne ay waay soxor lañu daal di koy euh, jaxaseeg euh, euh, sultaan bi ki nga xam ne moo jiite foofu Asbahan kilifa ga fa suji nañu daal di koy tëj nee na man Abu Bakr ar-Razi fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil manaam ma nelaw daal di gis yonent saa salaam ci gént wa Jibril alayhi salaam an yamin ma gis Seydina Jibril nekk ci ndejoor yonent saa salaam yuharriku shafatayhi bit tasbih mu ngay yëngal li nga xam ne mooy làmmiñam moom Seydina Jibril di sàbbaal borom bi laa yaftur dogul taxawul arrêté wu. fa qaala nabi nee na yonent saa wax na waan Abu Bakr euh, ne ma ar ne ma. Euh, qul li abi bakr ibn ali yad'u bi du'a al-karb alladhi fi sahih al-bukhari allahu akbar nee na yeneen saa saam ne ma <laughs> waxal abu bakr ibn ali mi nga xam ne moom lañ tëj nee ko na ñaan na jàng yad'u gis nga yad'u na ñaan bi du'a ci ñaan al-karb bu tiis bi alladhi bi nga xam ne ba nga xam ne ñaan ngay faj tiis bi nekk fii saxiixul Buxaari <laughs> yeneen saa saam xam na saxiixul Buxaari de la hawla da nga doon wéradi wala la <laughs> waaw mu ne ko eh, eh, eh, na ñaan ñaan bi nga xam ne moo nekk bu tiis sama ñaan boobu nekk ci saxiixu imaamul Buxaari rahimahullah na ko ñaan waaw hatta ba bu ko defee ba ni yàlla yu farraja allahu anhu ba ni borom bi di ko teggile weñ soy metti di nga xam ne moom la nekk muy tëj giñ ko tëj humiliation giñ ko nar teg allahu akbar nee na Abu Bakr nee na fa asbahtu bi ma xëyee fa axbartu ma dem fexe ba gis ko ne ko ah man de damaa gént yonent saa sallam bi Seydina Jibril lañ ci wetam di ñaan du arrêté wu yonent saa sallam ne ma na nga ñaan ñaan bi nga xam ne mooy ñaanu piis gi nekk sax Imaamul Buxaari waaw fa daa bihi moom itam fekk mokkaloon moo tax itam mokkal ta daa baax <laughs> waaw e toog ko yow dërë xanaa bu kala koy wax ñëw ëndaaleel la ko ci pëy bu dee xam na ne ah léegi mokkal moom moo fi di doom bu góor wal iyaazu billah waa ji ñaan ko Abu Bakr ibn Ali ñaan ñaan gi def ni ñu ko ko waxee falam yakun illa qalilan hatta wax tuuti lañ ci teg ñu daal di koy libéré demal sa yoon <laughs> waaw mu ne wa axraja ibn Abi Dunya ibn Abi Dunya mi ñu doon gi sànq fee ci càllale euh, bi euh, mu ne fii kitaabil faraj ba'da shidda kii téereem boobu euh, nga xamante ne nii moo nekk Euh, ci alfaraj ñooy ay ak ak ubbi ak euh, libération ba'da shidda ginnaaw tartar yi euh, ndimbalal yàlla ñëw daal di lay libérer daal di lay utal ussi mu ne law min tariq Abdul Malik ibn Umayr ci yoonu Abdul Malik ibn Umayr qaala mu ne katab katab al Walid ibn Abdul Malik ila Usman ibn Hayyan mu ne al Walid ibn Abdul Malik bokkoon ci buur yooyu rek ah Abdul Malik ibn Marwan bind. son gouverneur ka ko toogal Usman ibn Hayyan ne ko unzur al-Hasan ibn Hasan mooy al-Hasan al-Basri waaw a mi'ata jalda waaw demal nga nga convoqué ko na la fekk fi yow sama gouverneur yow ma toogal ko boo bu ñëwee nag ma ko dóoral téeméeri yar <laughs> wa awqifuni nas lañ ko taxaw def ko ci kanamu nit ñi ñëpp public waaw nga toroxalee ko noonu moom yë moom moom moom moom daal dinay euh, yelloo loolu wal iyaazu billah al imaam al hasan al basri gis nga <laughs> waaw rahmatullah léegi fa qaala léegi euh, bi mu waxee lool euh, qaala fa ba'atha ilay ah moom itam mu dugal li ko sangam daal di digal moom Usmaan ibn Hayyaan daal di ci yónnee ci moom fa ji abihi gaay gaar bi dem andi ko waaw fa qaala fa qaama ilayhi Ali ibn al-Husayn Ali ibn al-Husayn muy eh, ibn eh, al-Abidin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib muy Zayn al-Abidin daal di taxaw ne fa qaala ya ibn am ne ko sama doomu bàyyi def takallam bi kalimaat al-faraj ne ko mooy Aba al-Hasan al-Basri ne ko waxal kaddu yi nga xamante ne ñooy kaddu yi nga xamante ne ci la moom la borom bi di jaare di fajal yi nga xamante ne mooy soxlaay nit ñi yufarrijullah an boo koy ñaan yàlla di la ki insha allah mooy dina la ko dindil dina la teggil lii nga xam ne moom lañ la bëgg a teg fa zakara hadith ali bil lafz sani mu dudd hadith sayna ali waxoon nañ la soloo na ko waaw mooy beneen façon bi nga xamante ne moom la ñëwee du'aul karb bi waxoon nañ la ko léegi moom mu daal di koy tudd fa qaalaha mu wax ko fa rafa'a ilayhi Usman ra'sa waaw gouverneur bi da koo wax bi siggi xool xool ko xool xool Seydina Hasanul Basri xool ko xool ko ne ko ara wajha rajulin kuddiba alayhi xallu sabila fa sa aktubu ila amiril mu'minin bi uzrihi fa utlaq da ko biñ ñaanee ñaan bi Seydina Ali Zaynul Abidin dana Imaam al-Hasanul Basri waxal lii waxal ñaan boobu waaw waxal ñaan boobu waaw wax ko wax ko mu wax ko waaw après nag mu euh, mais ko euh, bi nga xam ne mooy bi riwaay bi ñëw bi Seydina Ali ibn Abi Talib moom ni nga xam ne noonu la ko soloowe waaw ndax foofu nan la ñëwee ci hadith Seydina Ali ibn Abi Talib dane boobu yoneen saa salaam moo laa ilaha lii dag ko jàng laa ilaha illa allahu alkarimu alazim subhanallah tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin am ci kàddu woo xam ne kon nag mu ngi noonu waaw yi imaamu Nasaa'i moo ko solo kon moom la imaam alxasanul basri wax gouverneur bi daal di yëkkati boppam xool ko bi ko Zeynul Abidin mu ne man daal gisuma lu dul ne man daal bopp damaa gis nit koo xam ne góor goo xam ne dañ laa dañ ko maral li tax amirul mu'minin muy al-Walid ibn Abdul Malik di njiitu jullit ñi mere la ba wax ne lii ne la nañ la dóorul téeméeri yar te moom dëkkul ak moom dëkkul ak moom Sham la nekk voilà kii nekk Basra non dañ daa am ñu fa dem wax wax lu amul ku wax waxal la lu amul waaw léegi ne ko demal sa yoon man dinaa bind amirul mu'minin njiitu jullit ñi dinaa ko bind ngànt gu tax boo xam ne ak ngaram dina dal dégg nga ko demal bàyyi ko te ñaan gi la ñaan allahu akbar mu ne wa axraja an-Nasaa'i ba léegi njaruñu ñaan gi mu ne al-imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi soloona wa at-Tabari ak imaam at-Tabari min tariq al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali mu jële ci yoon al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali kii mbokku Zaynul Abidin ah Abdullah Zaynul Abidin Ali ibn al-Husayn la ibn Ali kii nag al-Hasan di doom al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib annahu qaala lamma zawaja Abdullah ibn Ja'far ibnatahu Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma doomu Seydina Ja'far ibn Abi Talib ñoom ñaar ñëpp di saxaaba di doomu saxaaba Seydina Ja'far magu Seydina Ali Abi Talib eh, bi mu mayee doomam ju jigéen maye ko qaala lahaa dane ko in nazala bika amr gis ne yii mooy conseil yu baax yi nga xam ne waajur moom ngay jox sa doom waaye boo demee waaw mère paa bee yam surtout mère bi wala sa sa sa sa sa wujj wa nga fay fekk bu mu la ko yóbbul waaw na nga am fulla ci sa bopp na nga nangam yow tas nga sa sayu doom te demagut wal iyaazu billah lan moo la ko teree wax lii nga xam ne waa ahlu baytul mustafa at-tahir al athhar radiyallahu anhum waaw alayhi salatu wassalam te jullit ñi waroon xam-xamu jullit ñi salafu saalih lii lañ doon dénk seen doom yi moo xam góor ak jigéen bu ñu leen di kii mooy loo xam ne ci yeneen saa sam lañ ko jële sayyidina abdallah ibn ja'far radiyallahu anhuma mu ne ne da doom bi jigéen yi in nazala biki amrun bu ab tartar wàccee ci yow ndax sëy moom moom looloo ànd ku la ne lépp euh, meew laa euh, lem ju neex <laughs> dalaa tënkal mbir yi rek mais boo ci duggee di nga xam ne mbir yi xatta yonent bay saa saa mii suñu roykaay gis nga këram ñu mu doon mel loolu lépp ngir ñu xamante ne kër lii la lii la borom bi def ñu man ko ceeroy mu ne ko bu la lu metti dalee fastaqbilii waaw bi an taquli na nga jublu sa boroom tabaraka wa taala ta nga wax ñaan gi waaw bi an taqul yi nga wax laa ilaha illa allahu alxalimu alkarim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin waxal ñaan gi laa ilaha illa allahu alxalimu alkarim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin ñetteel laa ilaha illa allahu alhalimul karim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin waaw lii la lénkoon doomam bi jigéen al imam al hasan al basri mu ne ah, al hajjaj ibn yusuf men gouverneur bu garaaw bi <laughs> bu Omayyad bu garaaw bi dafa ma mos yoon yónni ci man waaw waaw xam naa ne te moo daqoon na rey rey na saxaaba yoneen saa saam ñu bari la ci rey taabi'iin yi wax nañ la Sa'id ibn Jubayr la mujjee rey ndax moo ne ñaan boromam ne bu bu ma faatee yal na bu mu faatu ci keneen mais moo tax ba mu ko faatee tuuti lañ ci teg mu faatu ma al-Hajjaaj ibn Yuusuf mu yées mu mu mu garaaw mi te bon li mu liggéey wal iyaadu billah mu ne al al al xajaaj dafa yónni ci man yónnee ci man ngir toroxal ma fa qultuhunna ma wax ba ma wax ñaan googee waaw fa qaala léegi bi ma ñëwee wuyu si ko nag ma <laughs> ñëw wuyu si ko <laughs> mu ne ma wallahi laqad arsaltu ilayk wa ana uridu an aqtulak fala anta al yawma ahabbu ilayya min kada wa kada fa sal haajatak nee na mu ne ma bi ma ñëwee ba ba mu koy def maa woo ma de xaaral xaaral ma jël ñaan gi ñaan ko man laata may agsi bi ma agsee mu ne ma wallahi waat naa ci yàlla gis nga man a xaja yow yow Xasan ibn Abil Xasan al Xasan euh, euh, euh, ibn Yasaar gis nga damaa yónni woon ñu jël ci la indi la xam nga lan laa naroon rey la laa bëggoon dama laa bëggoon a rey waaye yow yaa yow laa gën a sopp ci lii wëkk lii léegi laajal laajal sa aajo boo bëgg ma defal la <laughs> waaw allahu akbar waaw waaw kon lii lépp ay yi nga xamante ne lu am solo imam al-hafiz ibn hajar mu tecc wa mimma warada min da'awati al-karbi ma akhrajahu ashabu sunani illa at-tirmidhi an qaalat mu ne bokk na tamit yeneen ñaan yoo xam ne rot na ci da'awul karb ñaan yoo xamante ne yoon saa sam lañ ko jële ci jamono yi tar-tar weñ so nga daal di koy ñaan ngir borom bi daal di lay wuññil utal la usi li mu tar-tar-tar mu daal di la koy teggil mu ne li nga xam ne moom la ashaabu sunan mooy ñi bindu sunan yi ñoom imaam euh, Abu Daawuda euh, ba mu ne ba mu des at-Tirmidhi an-Nasaa'i ibnu Maaja ba mu des at-Tirmidhi jële ko ci Asmaa bi bint Umays muy Asmaa bint Umays euh, di soxnaay Seydina kenn doon wax tànk yaayu ñoom Abdallah ibn Jaafar kii mooy yaayam voilà nekkoon soxnaay Jaafar ibn Abi Talib après Seydina Abu Bakar denc ko bi Seydina Jaafar génn am ci moom Muhammad ibn Abi Bakr après Seydina Ali denc ko am tamit ci moom ay doom radiyallahu anil jami' léegi Asma bint Umays radiyallahu anha mu ne yeneen jëlee ñoom am naa qaalat mu ne qaala li Rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam dana alaa u'allimuki kalimatin taqulihinna 'inda al-karb laa ilaaha illallah allahu rabbi laa ushriku bihi shay'an bi itam ci la waaw ah, gis nga diversité wu l'islam yomb yombalu ash-shari' alayhi salatu wassalam jazahu allahu anna xayra ma jaza nabiyyan an ummatihi mu ne ma ndax duma la jàngal yow Asma bint Umays ah kàddu yoo xam ne moom ngay wax jamono yu weñ su ak tartar allah allahu rabbi waaw allah allahu rabbi waaw waaw allah ay sa borom boonaal allahu rabbi yaay sa borom la ushriku bihi shay'a du ma la bokkaale du ma ko bokkaale dara lii nag sama yi allah allahu rabbi la ushriku bihi shay'a waaye lii ku manul yéli boobu nga jàng bii jàpp wala nga bind ko wala mu nekk sa téléphone foo xamante ni ah wala yoo xam ne nga yor xadiis yi riyaad bi boo ko yoree bu kiiwee nga ubbi fii yu mel noonu bu xëyee nga jàng leen moo gën mu ne wax rajo Tabari mu ne al imaam at-Tabari wa akhrajahu at-Tabari imam at-Tabari eh, solo min tariq Abil Jawza ci yoonu Abil Jawza an Ibn Abbas ci yoonu Ibn Abbas mi lu mel ni wali Abi Dawud mu naan imam Abu Dawud rahimahullah wa sahhahahu moom it ñeel na ko wéral na ko Ibn Hibban imam Ibn Hibban an Abi Bakra rafa imam Abu Bakra nu fa ibn al-Harith loo xam da koy këti ba yoon saa sam beneen façon bu mu ñëwee waaw mu ne foofu yeneen saa sàn dana da'watul makrub ñaani ki nga xam ne daa nekk ci ay weñ ay tiis ay tartar mooy allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta beneen façon wa gi waaw boo ko waxee it bokk nga ci ñi nga xam ne ñaan nañ diversité baa ngo ñoo xaat ko benn ngo ñaar allahumma rahmatuka arju wala rahmataka arju allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn waslih li shani kullah la ilaha illa ant dernier allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn waslih li shani kullah la ilaha illa ant waaw loolu mooy la allahumma ay eh, sa borom rahmata nga séer mën a dong arju yaakaar yaakaaruma leneen séer mën a gësa fala takilnii ila nafsi yal na bu ma bàyyeeg sama bakkan tarfata ayn lu toll ni lu dala xef yal na bu ma bàyyeeg saa bakkan seetaan maa moom wa aslih li sha'ni te yàlla nag ma yëwanal samay mbir kulla booleen seen laa ilaha illa ant amul benn buur bu ñu war a jaamu te jaamu ko ci yoo nekk Euh, li nga xam ne mooy euh, dëgg ñàkk koo jaamu nekk li nga xamante ne mooy ay coonoy kese illaa anta ku dul yow waaw Allah allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn waslih li shani kullah la ilaha illa ant waaw kon ji jazallahu anna al imam al hafiz wallahi moom ah, waaw kon nag ci kaw noonu insha allah ci la jeexale suñu bunt bi masaa'il fi du'a waaw gis nga imam tëje ko loo xamante ne dalay wan ne ñaan nag du palab kese naan lii nii nii waaye boo waxee yii nii ay xeetu ñaan la yu nekk ci biir bakk yàlla la sant yàlla la kañ yàlla la waaye doy na lool doy ngir mu fajal la sa waaw <laughs> ah, ci kaw noonu nag fay nga jël ci ngay dégg kon xadis boobu ñu ne la daañu te ñi doon ko wax sànq noonu Sufyaan man shaghalahu dhikri an mas'alati waaw waaw loolu moom lu wér la <laughs> ci côté sens bi noonu moom lu wér la même bu dee ne ci wàllu càllale waxoon nañ la ci liñ ci gisoon wallahu ta'ala a'lam di ñëw ñu jël chapitre bi mujj nag. ci kitaabu da'awaat léegi est-ce que foofu ñaani lay wax waxoon nañ ci bee bu ñu koy ubbi bii di ñëw insha allah dinañ wax lëkkaale mag fi ñu jóge ak buntu bi mu ko def téere boobu bi mu ko def kitaabu da'awaat chapitre 253 insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu